baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim famaa kaana jawaaba qawmihi illaa min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun kon mu ne kon ñu ngi ci laaya bi xam ne mooy juróom fukki bi juróom benn sa laaya bii nag fii la la la bi xaaj bi nii ci saar bi fii lañu waroon a yem bu ñu toppoon li nga xamante ne nii noonee la ko li nga xam ne mooy xaaj yi ci alquran bi mooy fii la waroon a yem ndax ñu ngi waroon a tàmbalee ca suuratul ankabut ca ñeen fukkeelu laaya ba ak juróom foofule lañ waroon a tàmbalee daldi koy jeexale fi nga xamante ne nii mooy fii nii muy famaa kaana jawaaba qawmi waaye loolu leeraloon nañ ne woon dañuy jël bopp saar bi te loolu leeraloon nañ ko ca njaal benn walillahi alhamdu wal minna kon seydinaa Luut ginnaaw ba mu waxee alayhi ay nitam anal lañ ko tontu gaa yi ne ko nag mooy mu ne kon famaa nekkul woon famaa kaana nekkul mooy tontu ay ñitam ñi mu doon wax naan ndax yéen di ngeen di dikke ñaawteef gi di dikk góor ñi ndax am bu ngeen amee bànneexu sëy bàyyi fi jigéen ñi nga xam ne bu ngeen bu ngeen bëggee loolu man nga leen a takk borom bi daganal leen yéen daal ay nit ñu sànku ngeen te réer gaa yi tontu kon mu ne fa maakaana nekkuloon jawaaba qawmihi tontoob ay ñoñam ñoo ñële illaa lu dul an qaalu ñu ne ko ñoom lan lañu wax seen biir ñu waxante ne way axriju way expulser leen génn leen ci dëkk bi aala luutin waa kër Seydina Luut ñii daal génn leen leen moom ak ay njabootam yi ko gëm ñaari doomam yu jigéen ñi génn leen leen expulsé leen dëkk bi min qaryatikum ci seen dëkk bii de innahum ñoom de dañoo nekk ay nit ñoo xamante ni nii yatataharuuna ñoom daal nee dañoo sell daal dañoo laab daal ñoom daal loolu la quoi mooy dañuy sell mais waxuñu ko woon ngir lii ton ironie la quoi mooy ne ñoom daal dañoo nekk ay nit ñoo xam ne daal na dañuy sell sellu nee na ñaa yeey nee nañ daal dañoo sell ba ñoom ñoom daal ñaaw mooy li ñuy def mooy ngóor jigéen gi ñuy def ñoom daal jàpp nañ ne lu salte la waa ndax ñoom dañoo sell ñoom ñoo xam la la la la bonne civilisation ñoom ñoo xam ak doxalin gu baax daal ñoom daal ñooy ñi sell te ñooy ñi làpp quoi nee nañu kon nag nañ leen expulser loolu ci dëkk bi nañ leen fi génnee ñoo tax lii bokk na ci jikko yéefér yi nga xam ne ñoom mooy de ñu ne nañu fi génne waa ji ci dëkk bi nañu ko expulser ndax lan yow daal waxoo lu dul ne nañu jaamu suñu boroom wala nañu doxal li boroom bi wax gars yi da leen di déranger ba ñu commencer di la utal bu ñu di la fexe naan waaye nañu dindee nationalité am bu dee ko am nationalité la bu koo xam ne am nay kayit ci réew mi ñuy xool lu ñu ko taqal ngir bëgg koo génne ndax lan waxul lenn lu metti lu dul ne nañu doxal daal li nga xamante ni nii moom la boroom bi tabaraka wa taala digle léegi nag suñu boroom ne nag bi ñu waxee loolu fa anjaynaahu ñu daal di koy muccal moom Seydina Lut wa ahlahu ak ay ñoñom alayhim salaatu wassalaam illa imra'atahu ba mu des nag ka nga xam ne mooy jabaram ja qaddarna moom nattoon nañu te dogaloon nañ ne moom minal ghaabiriina dina bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañuy desal bàyyi leen ci mbugal ma wa amtarna alayhim matara suñu boroom ne ma leen bugale nag mooy wa amtarna ma daal li taw alayhim ci ñoom matara ab taw lii taw lan la kon nag mooy lan dafa dëpp suuf si seen kaw ba pare wëlbati suuf si seen kaw ba pare di taw seen kaw ay xeer mooy du am ndox de déedéet ay xeer lañu sànni seen kaw moom lay wax nii ne wa am tarna ñu di taw alayhim ca seen kaw mataran ginnaaw bañ dëppee suuf si seen kaw mataran mooy ab taw boo xam ne nag ci ay xeer la fasaa away aka bonta aka ñaaw matarul munzira munzarin taw boo bële nga xam ni mbugal moo mën a wàccoon ci kaw ña nga xamante ni ñoom lañ doon xupp démboo njaay ñuy weddi ku ñu boroom nag ginnaaw bi mu nettalee nettali yi yépp ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon gis nga mooy waa Quraysh kon am na nañu leen fi jiitu woon doon def lu lu mel ni ñoom lii wa leen daloon xul kon waxal alhamdulillah maa ngi sant borom bi tabaraka wa taala qulil waxal ne mbooleem sant yi daal borom bi tabaraka wa la ñeel wasalaamun te jàmm nekk na te yal nekk ala ibaadihi ci jaamam bi nga xamante ne nii alladina stafa moom la belli ñoom la tànn moom borom bi tabaraka wa muy yonentam yi alayhimu salaatu wassalaam yim fi tudd ñii ak ñeneen moo tax ñu naan leen alayhi salaatu wassalaam mooy jàmm mu ngi ci seen kaw de jaamam yoo yële nga xam ne ñoom la tànn waaye it ñépp ñoo xam ne ñu leen gëmit jàmm mu ngi ci seen kaw moo tax yawmal qiyaam suñu boroom di leen nuyu naan salaamun qawlan min rabbir rahim salaamun jàmm qawlan wax joo xamante ne nii moom la leen borom bi di di di di du digtal de min rabbir rahim mu dukkee ci borom bi nga xam ne moom la yërmande mi atu mu ne kon allahu ndax borom bi tabaaraka wa taala moo gën am maa yushrikuuna mooy jaamu yàlla lañ ciy tukkee ci mooy li nga xam ne ak mucc waaye nekk ci ndaataa tëllëx ëllëg nekk ci ay àjjana waa loolu moom xayrun moo gën am maa yushrikuun wala ñoom nii bu ñu bokkaalee la leen ciy fekk muy ak mbugal moo xam ne moo leen di dal waa loolu moom ak lëléwan moo gën mooy réponse bi tontu bi leer na de <coughs> waaye allahu ndax borom bi tabaaraka wa taala xayrun moo gën ma yushrikuuna ak wala bokk liñ koy jaa liñ koy bokkaaleel am man xalaqa samaawaati ndax ki nga xamante ni moom moo bind asamaani wal ard ak suuf wa anzala mu wàcc lakum ñeel leen mina samaa'i tukkee ci niir yi maa am ndox fa ambatnaa mu daldi ci saxalee bihi ca ndox moo male xadaa'iqa ay tool zaata bahjatin yoo xam ne yu rafet ta taaru la maa kaana lakum an tambitu shajaraha te yéen nag mbindeef yi amul kenn ci yéen koo xam ne nekkul ngir yéen antum bitu ngeen doon saxal bu doon yéen kese la shajaraha meññeefam yu siw fii ciy génn garab yaak meññeef yi bu dul woon borom bi yéen manu ngeen ko woon de a ilahun ndax am na beneen borom boog tabaraka wa taala ndax dafa am beneen yàlla boo xam ne boo xam ne moom ngeen war a jaamu ginnaaw ki def lii lépp ma allahi boo xam ne moom ngeen di boole di ko bokkaaleeg yàlla balli am ba des mooy hum gis nga yéeféru màkke yi ak yéefér yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi jiitu woon ñoom dañoo nekk ñoo xam ne xawmu ay nit ñoo xamante ne nii yaadiluuna mooy dañuy dañoo jeng dégg nekk ci li nga xamante ne mooy seen bokkaale gi nga xamante ne moom lañu nekk lool kese moo fi am suñu boroom di leen laajaat am man jaala ndax ki nga xamante ne moo def al ard suuf si qaraaran def ko muy saxuwaay di daluwaay ngir yéen wa la mu def xilaalahaa diggante ci suuf si mu def ci anhaaran ay dex ay sew ki dex ak yépp ay kuur ak ruisseau wa la mu def la ñeel ñeel suuf si rawaasi ay montagnes yoo xam ne ko mi pont la di ko téye ngir mu bañ leen a daaje wa mu def baynal bahrayni gi diggante ñaari géej yi muy loo duus géej gi nga xam ndox mi nga xam ne dafa neex ndex mi nga xam ne dafa saf xorom muy géej gi mu def seen diggante xaajizan li nga xamante ne mooy ab dig-digle ab barrière a ilaahu ndax boroom boobu moom way mi def lii a ilaahu ndax am na beneen boroom beneen yàlla boo xam ne moom ngeen di jaamu ma allahi di ko booleeg boroom bi def lii azza wa jal bal mooy amul de waaye bal li am ba des mooy aksaruhum li ëpp ci yéefiru màkka yeeg ñi leen jiitu woon ak ñiy ñëw ba yawmal qiyam laa ya'lamuna xamuñu dara am man yu jiibul muttarra suñu boroom di laajaan am man ndax ki nga xamante ni nii yu jiibu mooy mooy nangu ñaanu al muttarra ki nga xam ne dafa dem ba sës dem ba amatul benn yaakaar ci bindeef amatu ko ci kenn ku dul boroomam ndax kan ak ki nga xam ne moo koy wuyu bu koy woo ida daahu bu ko ñaanee ta di ko woo waaye mu ne wa yakshifu su'a te boroom boobu nga xam ne moom mooy nangu jaamu yàlla ka nga xamante ne moom moo dem ba bàyyi lépp lu dul yàlla xayri yàlla dindi ci moom mooy lu dul yàlla la teg fële jublu boroomam waaye koo xam ne daa nekk ci ay tolof tolof yaakaaratul mbindeef ci kaw suuf yaakaaratul mbindeef mu nekk ci biir suuf kudul boroomam mu ñaan boroomam ana kan moo koy ñaan kan mooy nangul koo kële kudul boroom bi wa fu suu te moom moo leen di wuññil li nga xamante ne nii mooy musiba yi leen di dal moo leen di wuññil yu metti yi nga xamante ne nii moo leen di dal de wayajaalukum te borom boobu ba boppam moom moo leen def xulafaa ngeen di wute ngeen di wute wante al arda xulafaa al ardi ngeen di wute wante ci suuf si mooy ne nit ñi da ngeen di ñëw di dund après ngeen faatu ñu leen di juddu bu ngeen laata ngeen di dee ñeneen a ngi dund après yéen ngeen faatu ndax borom bi bu jëloon maam aadama alayhi salaam ba ñi ki mujjee faatu ñun ñëpp mu boolee loo leen ci biir suuf si loolu daanaka suuf si du leen attan te bu ñu leen rayandawloon ñoom ñëpp mooy suuf si duñ leen mën a ñëw rek suul noonu kan moo leen di suul sax après moo tax xéewal gu rëy la borom bi ni mu def génération yi jël ñii nga xam ne ñooy dund jamono jii bu ñuy dund dem ba ci kanam am ñeneen ñoom ay doom yu ñu jur waaye balaa doom yooyu nekk comme ñoom ñoom ñu faatu ñooñu denc leen di leen ñaanal loolu xéewal gu rëy a rëy la moo tax mu ne wa yaj'alukum mu defal leen xulafaa al ard mu def leen ñi nga xam ne yéenay wutaakoon fii ci suuf a ilaahu ndax am na beneen boroom ma allahi boo xam ne moom ngeen di bokkaale di ko boor ak moom allahu boroom bi qalilan lu néew ma na ngeen di fàttaliku di waaru de am man mu ngi laajaat beneen mu ne ndax ki nga xam ne yahdiikum moo leen di gindi lu fii zulumaatil barri ci lëndëm euh, géeri ji bu ngeen ci newee lëndëm këris kan moo leen di may ngeen man di xool biddiw di ci man di xam ne fii ngeen war a jëm waaye kan moo leen di may li nga xamante ni mooy leeral leen may leen ba ngeen mën a defar ay yoon kan moo leen ci gindi teg leen ci wal baxri waaye ci biir géej gi tamit ñi nekk ci biir géej mu lëndëm kiris kan moo leen di leeral biddiw yeeg yi nga xam ne ci ngeen di mën a kii ak GPS yi ngeen yor kan moo leen may xam-xam boobale ba ngeen man koo def kan la ko dul borom bi waman ana kan mooy ki nga xam ne yursilu moom mooy yónne ar-riyaaha ngelawu xéewal yi bushran mu nekk loo xam ne mbégte lay doon na yaday rahmati mu nekk loo xamante ne nii day nekk diggante mooy yaday rahmati mooy xéewalam gi nga xamante ne nii nga xam ne day indi ngelaw yi laata mooy rahmati yi mooy mooy mooy mooy mooy xéewalam googu yërmandeem googu di taw bi nga xam ne laata muy ñëw mu gaal di yónni mooy ngelawu mousson bi nga xam ne bu ngeen ko gisee rek